walaqad aataynaa bani israa'iila alkitaaba walxukma wannubuwwa walxukma wannubuwwata warazaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala alaalamiin kon suñu boroom tabaaraka wa taala ñu war a continuer fi ñu yemoon ci laaya bi nga xam ne mooy fukk ak juróom benn mu ne walaqad dëgg-dëgg aataynaa joxoon nañu bani israa'iila ña nga xamante ne ñooy doomu seydina israil di seydina yaqub moo doon israil alayhi salaatu wassalaam ñu gën leen a xam mooy ci yahuud yi alkitaaba joxoon naa leen li ngeen xam ne mooy téere wàcce na ci ñoom li nga xamante ne nii mooy tawraa waaye wàcce ci ñoom li nga xam ne mooy linjiil ak yi nga xamante ne nii laata linjiil so yi nga xam ne mooy zabuur bi nga xam ne moom la joxoon seydina daawud alayhi radu alayhi salaatu wassalaam mu ne wal xukma kon joxoon naa waa kër du doomi israil yi alayhi salaatu wassalaam alkitaaba téere wal xukma waaye joxoon naa leen dégg-dégg bu xóot bi nga xamante ni moom la moom moom la téere yoo yële laajoon waaye it joxoon naa leen ci ay àtte yoo xamante ne nii ci lañ doon àtte woota di ko doxal wan nubuwata waaye joxoon naa leen li nga xam ne mooy ak yonent mooy ñaati ana ñaata ci doomu seydinaa yaqub yi alayhi salaatu wassalaam ñoo nekk ay yonent mooy nga xamante ne nii mooy maasha allah borom bi dafa def muy njaboot gu barkeel di njabootu seydinaa yaqub mi nga xam ne mooy banu israil lool moo tax gis nga seen barke boobu la ñu am moo tax suuratul isra yi nga xam ne mooy rañam moom saar boobu it bokk na ci turami tuura suuratu banu israil ndax li leen borom bi defaloon nga xamante ne nii dañ doon rañaan jëm ci moom ñooñu nag mooy surtout yonent ya nga xamante ne nii alayhimu salaatu wassalaam ñoo feeñ ci ñoom ak ña leen toppoon ci seen tànk mu ne warzaqnaahum ma daal di leen wërsëgal min at-tayyibaati ci yu tee yi wa faddalnaahum ma gënale leen nag alal aalamiin mooy seen jamono ñoom ñoom laa gënale woon ndax képp koo xamante ne nii yow téere bi borom bi wàcc say jamono yow ña koy doxal ñooñu ñoo gën keneen ko dul ñoom moo tax jullit ñi buñ bëggee gën nekk ay jullit kese di def lu leen neex loolu génnewula ci de waaye ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk fi ko yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daal di woon teg ñooñu it jamono bu ñoo gën kon nag mbir mi loolu la mu ne wa aataynahum ma jox leen bayyinaatin ayu leer ay laaya yoo xamante ne ak ay preuve ak ay barahin muy ay preuve yoo xamante ne nii minal amri ay lay ci mbir mi mooy bi ma leen wàcceel muy alquran muy muy muy tawraat ak téere ya ma leen wàcceel muy diine ji ma leen teg mbir moo mële ak damit jëm ci borom bi tabaraka wa taala ma jox leen ci lu leer loo xam ne ci lañ may jaamoo teg ko ci bay bayyina teg ko ci lu leer nañ mu ne nag waaye minal amri ma jox leen ay preuve tamit yu leer ay lay yu leer yuy wan ne mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne mooy sangu ñépp mi nga xam ne mooy mujjee ñëw mu ne fa maxtalafu ñoom nag wuute wuñ woon ci xam-xam boobu de mooy mbir moo mële kën a yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam dina ñëw te mooy moom mooy sangu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te mooy ki leen di loolu xamoon nañ ko waaye fa maxtalafu wuute wuñ ci woon de illaa ndere ba mu des min ba di ginnaaw ba nga xamante ne ni maa jaahumul ilm ginnaaw bi leen lañu xamoon bi ñu ñëwee nag mooy lool leen seen téere yi doon xamal jox leen ci ay ay leeral wan leen na yonent boobu alayhi salaatu wassalaam ay meloom nii lay mel fii lay dëkk fii nga xamante ne falay falay falay gàddaay ba lool moo tax lu bari ci yahuud yi jógewoon woon Sham jóge woon fële ca Syrie Syrie bu rëy googale ay Palestine Jordan ak Syrie léegi yéeg lépp ay Liban jóge foofu daal di ñëw war a ca Yasrib dëkk foofu ndax jàngoon nañ ci seen téere yi que ne yonent boobu alayhi salaatu wassalaam foofu mooy fi nga xam ne fa lay mujj nekk fa lay gàddaay ñoom nag ñu jàppoon na ci seen biir lay bokk amaana day jóge ay Xaybar wala boog même bu jógee bay Makka yooyu bu ñëwee ñoom de toute façon mooy ne ñoom lay doon ci seen xeet lay doon waaye nag boroom bi nag defewu ko noonu ba ñu gisee ne nag demewul noonu kon nag ca lañ commencé nag malam daal di wuute nag ci loolu ci ñoom daal di mujj des ca lañ jëb ji la leen seen téere waxoon gëm ñi ëpp ci ñoom nag daal di weddi loolu lay wax ne fa maxtalafu wuute wuñu woon ci mbiru yonent boobu alayhi salaatu wassalaam illaa alayhi salaatu wassalaam illaa lu dul min di ginnaaw ba nga xam ne maa jaa'ahum bam leen dikkalee al ilmu muy nag li nga xam ne dafa leer naññ ñu gis ko muy xam-xam boo xam ne amatul benn benn certitude de bële amu ko woon waaye lii def ko dina leer ñu gis ne yonent baa ngi nii alayhi salaatu mu leen di woo wala moo tax ñu wute ci te ba ñu bari daal di koy weddi mu ne baghyan ndax beew rek baynahum seen diggante mu ne inna rabbaka dëgg-dëgg sa boroom yaqdi baynahum mooy àtte seen diggante yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba fii ma kaanu fii yaxtalifuuna ci li nga xam ne ñoom yahuud yoo yële ak chrétien yi ñoom ñu ci doon wute ci mbiru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne ñoo ëpp ci ñoom daal di woon weddi ba pare jàpp ne ñoom ñi gëm ci ñoom ay traître lañ ñoom dañ leen a trahir lu tax ñu bàyyi seen diine ji di dem ci diine ju bees suñu boroom ne nag bàyyi leen rek ñoom ñépp bu yow mal xiyaamee dinaa leen àtte ci liñ doon wute de mu ne summa ginnaaw gi ja'alnaaka ala shari'atin min al-amr ginnaaw gi summa ginnaaw gi ja'alnaaka yow ñu teg la yow sayyidina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam ala shari'atin mooy sóob la ci yow yoon woo xamante ne nii min al mooy ci diine ji la yoon woo xamante ne nii mooy yoonu lislaam bii nga xam ne ci laa la teg nga xamante ne nii mooy yoonu nit ñu sel ñu jiitu woon waaye it mooy yoonu ñi nga xamante ne ñoo ñu mujjoo mu ne ci laa la teg ci aw yoon woo xam ne wu leer naññ la muy yoon wi nga xam ne mooy jëme ci borom bi tabaaraka wa taala mu ne fattabi'ha nanga ko topp nag wala tattabi' te bul topp ahwa alladhina la ya'lamun bul topp li nga xam ne bànneexu gaa yi nga xamante nasara ci waa Quraysh téeg ndax laaya bi borom mufassiruna yi rahmatullahi alayhim comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko jële ci abu salih an ibni abbas mu jële ko ci mawlaana ibnu abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma day nettali ne que ne mooy waa Quraysh dañu ne woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam na ko yow nag kaay li bu dee nag dëgg nga mooy yow sa baay yi da nga leen a gëmoon sa maan yi est ce que yaa leen gëmoon yaa leen gënoon kon nag liñ lay woo mooy dellul ci li nga xamante ne mooy yoon wi nga xamante ne ni moom la fi sa maam yi newee woon saaya bii nag wàcc suñu boroom nag ne kon bu leen topp de yow teg naa la ci yoon wi nga xamante ne nii comme ni mu ko waxee alayhi salaatu wassalaam layluha kanahaariha mooy guddi gi ak bëccëg gi benn la lépp a leer kenn nag du ko njuuy kenn du ko mooy kudul koo xam ne dafa jeng te dafa sànku kon nag suñu boroom teg ko ci loolu ne ko man ci yoon woowu laa la teg kon nag toppal yoon woowalee di jëme ci man borom bi tabaraka wa taala wala tattabi' dobul topp ahwa alladhina la ya'lamun bànneexu ñi nga xamante ne nii passion wu ñi nga xam ne xamuñu dara ci waa Quraysh ñi naan la kaay ndax sa maam ya gënu leen woon mooy foo gisee nit koo xam ne commencé na topp sunna rek wala nekk ci li nga xam ne moom la fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekke woon nga gis ñenn ñoo xam ne ñoom seen xalaat soriwul ñu jàpp ne waaye waa ji daa bëgg a wax ne moo gën baayam wala moo gën yaayam wala moo gën ay maamam yi fi newoon te newoon ci njub alors que xamuñ ne ñoom seen bu ñu bu dee dëggu nañ rek ah baayam moomu bu dee ci yiw la nekkoon moom nii di sët bi li muy woote ak maam ji li muy woote ak fi mu jëm teg tànkam wutewul ak foofu kon nag benn la rek muy sunnaay yeneen bi salawaatullahi wa salaamu alayhi mu ne ko innahum gis nga yéeféru Quraysh yi lan yughnu anka min allahi shay'a dara lañ la mënalul ca borom bi tabaraka wa taala duñ la fa jariñ dara mooy yow nit ki bés boo déggee wax yu mel noon nga tegu ci sunna tegu ci njàngaleen yonent bi alayhi salaatu wassalaam am ñu lay wax loolu naan la da ngaa bëgg a wane ne yaa gënoon sa baay yaa gënoon say maam yaa gënoon say nijaay ba nga yow far nag nga teggi sa tànk foofu topp leen ci seeni bànneex na la leer ne bés bu la borom bi di mbugal lan yughnoo anka minal anka minallahi shay'a duñu la jariñ tus ñoom ñooñ doon la ko wax waaye sa waajur yañ la doon wax naan la ñoom yaa leen gën ñoon duñ la mënal ah. wa inna adh-dhalimina te dëgg-dëgg gis nga tooñkanu yéeféru Quraysh yi nii baaduhum lenn li ci ñoom awliyaaw baadu mooy parandoowu leneen yi de wallahu tabaram bi tabaraka wa taala waliyul muttaqiina moom mooy parandool ñi nga xamante ne ñooy ñi ragal yàlla tabaaraka wa taala mu ne hada basairu linnaas mu ne hada lii alquraan ji basairu linnaas mooy ay preuve yu leer yoo xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala wàcc ci alquraan ji waaye nekk loo xam ne mooy may ñépp ñu am ay clairvoyance am gis-gis bu leer ci mbir yi nga xamante ne lépp day leer ci jaam yi moom nag bu aaya yi fii borom bi daf ko wàcce alquran mu nekk loo xam ne ay preuve yu leer ay lay yu leera naan lil naa si ñeel nit ñi tabaraka wa nit ñi nit ñi wa mu nekk tamit ñub